wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran yaa ayyuhal laziina aamanuu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yaa ayyuha nnaasu ttaquu rabbakum alladii xalaqakum min nafsin waahidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'an wattaquu llaaha alladii tasaa'aluuna bihi wal arxaam inna llaaha kaana aleykum raqiibaa yaa ayyuha alladiina aamanuu ttaquu llaaha wa quuluu qawlan sadiidaa yuslih lakum acmaalakum wa yaghfir lakum dunuubakum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 wa iyyaakum minan naar mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam te moo di assalaamu aleykum wa li delli si waar ñu ak yéen ci suñu waxtaanu fajar di ñaan suñu borom jalla wa ala moom bi nga xam ne lépp mi ngi ci loxoom mu defal ñu ak sellal ci suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf ba tey ñu ngi ànd ak ci téere bii rek di al jaami'a bis sunani wal aadaab wal maghaazi li abi muhammad abdillah ibn abi zaydin al-qayrawani al-maliki alayhi rahmatu alamin ñaan sunu borom jalla wa ala mu yërëm ko te yërëm boo dem borom xam-xam lislaam yi te xam naa kon mooy nekk jotaay bi nga xam ne mooy mu mujj te mooy di jotaayu ñaar fukkeel bi ak juróom-ñeent ci régal yi nga xam ne dañ koo tegoon. Eh, ngir mën a dégg tur yàlla ak melakaanam waaye la jiitu moo di sax gi nga xam ne sax na eh, ci alxuraan ak sunna tur yàlla ak melakaanam tey mooy ci jotaay bi mujj bëggoon nañoo indi leen lu ci wàllu taawil ak eh, fitna ya ca nekk te mooy signification bu gudd bi ñuy jox texte yi ñëw ci tur yàlla ak melakaanam waaye dañ koy bàyyi ba agsi ci beneen buntu boo xam ne foofu la gën jekke te moo di méthode bi nga xam ne ahlu sunna wal jamaa way seen fondamentaux seen fondemento yi nga xam ne ay reen la yoo xam ne dañ ci sukkandiku mu nekk seen méthode ci côté tur yàlla ak melakaanam foofu la leeral ta'wil gën a mën a gën a mën a jekke la gën a jekke kon tey régal yi nga xam ne moom la ñuy mujjee mu nekk règle bu am solo boo xam ne Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi ma ngi koy tuddi ci at-Tadmuriyya mu nekk règle boo xam ne dañ ciy tontu képp koo xam ne dangay dàq turi yàlla yi ak melakaanam wala ñoo xam ne dañuy dàq melakaani yàlla yi wala ñoo xam ne dañuy saxal yenn yi di dàq yenn yi maanaam soo xoolee règle boobu ñoom la ci ñoom la jëm ba ci jiitu al qawlu fi sifaati kal qawli fi zaat al qawli fi asmaai wa sifaati man ngaa njëkk a tudd loolu sax kal maanaam li ñuy wax ci tur Yàlla ki melakaanam mooy li ñuy wax ci jëmm ji mooy li ñuy wax ci jëmm yi eh, régal boobu dañ koo teg pour mën a tontu ñi ñu tuddee al jahmiya ndax ñoom dañoo dàqal Yàlla léppi tur ak léppi melakaan amut lenn lu ñu saxalal Yàlla jalla wa moo tax alimaam ibnu Xuzayma ci kitaabu tawxiid day wax ne aljahmiya yasifuuna aladam ilaahuhum mawjuudun yaani maanawiyan laa hissiyan comme niñ koy faral di waxee laa wujuuda laa wujuuda lahu fi lxaqiqa maanaam ñoom jahmiya dañuy saxalal yàlla ak ñàkk lañuy saxal maanaam saxaluñ yàlla parce que lépp loo xam ne rek lu am lépp loo xamee ne jëmm ju am mën na koo am dañ ko dàqal yàlla jalla wa ala xanaa jëmm tal xam ne mooy liñ dàqal yàlla loola laazimu loola mooy yàlla amul jëmm moom parce que amul leen luñ saxalal yàlla du ay tur du ay melakaan yow yaa ngi mën a saxal jëmmi yàlla ba noppi ne amul tur am ay melakaan loolu ndax mënees na ko xam ne lu am la am jëmm te amul tur ay melakaat loolu mënta nekk moo tax ñoom moom ñi gën a sànku ci kaw suuf ci lañ bokk wala ñooy ñi sànku sax ñoo xam ne yàlla nekkul ci kaw nekkul ci suuf nekkul ci ndeyjoor nekkul ci càmmoñ wala nekkul ca wetu ndeyjoor nekkul ci wetu càmmoñ nekkul ci ginnaaw nekkul ci kanam nekkul ci biti monde bi nekkul ci biir monde bi dàqali wut ak dàqali dàqali ku tawut maanaam dàqali wut tamit. Eh, taqaloowut ak monde bi kenn xamul lum doon nekkul ci kaw nekkul ci suuf yàlla fu mu nekk jalla wa ala hmm? loolu la sàkk ci ne eh, ak jàng féetuwu ko kaw loolu moo tax ngi dàqal yàlla tur ak i melekaan ñeneen ñu yee yooyu kenn du ko saxalal yàlla parce que tur ak i melekaan mi def moo koy am ñu laaj leen xanaa saxalu leen yàlla jëmm. ñu ne oh kay xanaa mbindeef abul jëmm ñu ne oh kay xanaa kon nurale yàlla foofu ak mbindeef dafa am ñu ne déedéet yàlla am na jëmm am na mbindeef am jëmm waaye jëmmi yàlla ak jëmmi mbindeef bokkul ñu ne leen yàlla am na tur ak i melakaan mbindeef ami am ak i melakaan waaye tur yàlla ak i melakaan yàlla bokkut ak turi mbindeef ak melakaani mbindeef mu jeex tàkk al qawlu fil asmaa'i was sifaat kal qawli am beneen règle boo xam ne itam dañ ko utiliser waat mooy alqawlu fi sifaati kal fi zaat li ñuy wax ci melakaani yàlla mooy li ñuy wax ci li nga xam ne moo di euh, jëmm yi loolu dañ koo teg pour tontu al mu'tazila ñoom dañuy dàqal yàlla lépp loo xam ne xeetu melakaan la ndax loolu li ñuy faral di sukkandiku damay dalilu xulul xululil xawaadis mooy yàlla buñ ko saxalee melakaan la muy tekki mooy ak sosu lu ñu sàkk ak lu ñu sos dafa sax ci moom. ndax melokaan la mi tekki mooy loo xam ne eh, dafa am ginnaaw boo xam ne amutoon am dégg ak wax dafa doon loo xam ne am la ginnaaw bi mu amutoon kon loolu bu fekkee dañu ko wax ne ñoo saxalal ko saxalal ci yàlla lu muy tekki mooy kon yàlla am na yu nekk ci moom yoo xam ne yu sosu la mi ne leen déedéet ndebe wut noona mukk ci kaw suuf te su fekkee ak sosu daa am comme niñ ko waxee kon nurale yàlla ak mi def daa nekk foofu kon nurale yàlla ak mi def dafa nekk foofu tontu leen ci ne leen loolu ngeen namm ci soosu su dee li ngeen namm ci loo xam ne sosu mooy loo xamee ne lu am la lu xew loolu tekkiwul ci ne mbindeef la lu xew lu am mbir tekkiwul ci ne saa su xewee rek loolu dañ ko sos alquran ji kay eh, la shakk ci ne ba ko yàlla waxee jox ko jibril boobu la ko yàlla doole wax mooy lu am lu xew ndax loolu day wane ne loolu dafa doon loo xamee ne luñ sàkk la wala luñ sos la déedéet seen boo xoolee règle yi gën a màgg bokk na ci tax ñu koy ci sukkandiku ñu al-Mu'tazila ak al-Ash'ira li ñu tuddee dalil hulul hawadis mooy règle boo xam ne règle bu yàqu la la boo xam ne règle bu juunu la kenn du ci sukkandiku ndax melakaani suñu borom bi jalla wa ala euh, lu am la lu am la ci jublu bu ne al-hadis al-hawadis mooy lu am ay melakaanam yooyu comme niñ ko waxee da ci am yoo xam ne rek. Eh, daa aju ci ay coobareem daa aju ci ay coobareem ci coobareem ci la aju bu ko soobee ko bu ko xasee bu ko melakaanoo rek loolu dañuy wax ne melakaanoo gi ko melakaanoo dafa xew dafa am waaye du loo xam ne lu sosu la lu mel ne wax tey bu yàlla buy wax melakaan gi melakaanoo di wax nga xam ne mi ngi wàqanteeg Musaa wala mi ngi wàqanteeg jaam yomal xiyaam loolu daa xew lu xew la waaye tekkiwut mukk ci ne dafa doon loo xam mi mindeef la wax yàlla mindeef la. waaw kon loolu jar bàyyi xel beneen bi mooy yéen yéen ñi wax lu mel noonu xanaa saxalu leen yàlla jëmm ñu ne ok ñu ne xanaa saxalu leen mbindeef itam jëmm ñu ne ok leen ah mbindeef xanaa jëmm xanaa kon jëmm yàlla ak jëmm mbindeef dañoo nuro li ngay wax ci dalilu xudul xawaadis man nga ko wax ci jëmm ji bu ñu waxee yàlla am na jëmm kon man ngeen wax ne jëmm ji daa amoon ginnaaw bi nga xam ne amuto lan moo ko séparé ak melokaan yi comme doomu aadama jëmmi doomu aadama rek waaye lan lay tontu mooy ah nag demeewul nag yàlla wax jëmm ji kenn du wax ne daa am ginnaaw bi nga xamee ne amutoon waaye mindeef nag moom day mindeef moom jëmm ji daa am ginnaaw bi nga xamee ne amutoon kon jëmm yàlla boo ko doon jëmmi mindeef ñu ne la li nga wax ci jëmm ji wax ko ci melakaan yi suñu borom am na ay melakaan mindeef am ay melakaan waaye tekkiwul ci ne mukk melakaan yi daa am ci moom ginnaaw bi amutoon déedéet yàlla melakaanam yi ñu wax ne melakaani jëf la tekkiwul mukk ci ne eh, yàlla mësu koo melakaanoo li ñuy wax moo di yàlla loolu melakaani jëf yooyee bu dee yàlla man ko ak di ko def dafay doon lox wala man koo def loolu dafay doon loo xam ne melakaani jëmm la yàlla mësu koo ñàkk man waaye nag bu def gi la ñuy wax ni bu demee bu demee ba di ko def loolu ay coobareem la aju waaye ñàkk ko def texul mu nekk ci moom yàlla ñàkk a wax ci réew ko ci mën a wax ñàkk dégg terewu ko terewu ko mën a dégg ah, ñàkk dikk terewu ko mën a dikk ñàkk a wàcc terewu ko mën a wàcc kon melakaan wa ak kàttan ga ma nga fa waaye nag bu koy def nag du caa génn jam ci nekk la koy def loolu lañu wax kon ginnaaw jàpp nga ne jëmmi yàlla ak mindeef ak jëmmi mindeef bokkuñu ndax yàlla laysa kamithlihi shay kon la nga wax ci jëmm ji wax ko ci melakaan yi mu jeex tàkk parce que li nga xamee ne moo la yan ci nga dàq melakaan yi ba tax nga ne borom bi jalla waala ay melakaan nekkuñ ci moom loolu war na laa mën a yan itam nga dàq jëmb ji parce que li nga wax ci jëmb ji moo nekk ci melakaan maanaam li nga wax ci melakaan yi moo nekk ci jëmb ji kon loolu lu a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la am na beneen règle boo xam ne itam dañ koo teg mu nekk règle bu am solo boo xam ne itam dañ cey faral di dellu mooy alqawli alqawlu fi ba'di sifaati kalqawli fi ba'diha al-axar lenn ci melakaani lañ koy wax mooy yi ñuy wax ci yeneen melakaan yi ca des loolu dañ koo toog dañ koo teg moom régal boobu pour tontu ñi nga xam ne ñoo di al ashaira dañ koo teg pour tontu ñi nga xam ne ñoo di al ashaira al ashaira ñoom dañoo jàpp ne suñ borom jalla wa lenn ci ay melakaanam saxul ci moom lu mel ni melakaanu wax tey lu mel ne melakaanu wax wala lu mel ne melakaanu loxo boog laay wax parce que melakaanu wax moom dëgg la saxal nañ ko yàlla waaye nañ koo ko saxalee moom du loo xamee ne luñ mën a jàpp la la du loo xam ne lu kenn mën a jàpp la donte sax ñoom melakaanu wax dëgg dëgg boo ko xoolee da ngay yëg ni saxal luñ ko yàlla moo tax waaye am na ci yenn ci ay melakaan yoo xam ne. dañ koo dàqal yàlla moom wala dañ koo taawil lu mel ni melekaanu loxo tey ak lu mel ni melakaanu wàcc gi yàllay wàcc ak lu mel ne yamoo kim yamoo ci kaw arash yooya dañoo lànk bañ koo saxalal yàlla lu mel ne xikma tey moom itam dañ koy dàq saxal luñ ko borom bi jalla wa Euh, dañuy wax ne ñoom dañuy faral di wax ne suñ borom jalla wa ala yamoo gim yamoo ci kaw arash déedéet loolu nekkul sax wàcc gi muy wàcc nekkul lu sax ci jëmmam am gim am loxo nekkul lu sax te ñoom dañuy saxalal yàlla yenn ci ay melakaan yooyu mooy yan saxalal yàlla dégg. di saxalal yàlla li nga xamee ne moo di ay wax di di saxalal yàlla gis boog lay wax di saxalal yàlla li nga xam ne moo di xam-xam lan moo tax ngeen saxalal ko yàlla jalla wa ala ñu ne yii ay melakaan la yoo xam ne xel moo wane ne yii faw yàlla da ko war a melakaanoo faaw yàlla da ko war a melakaanoo gis nga de parce que mënuñoo nit ki mënut a nekk jëmm ji mënut a nekk buur nekk ku sëkk. te du dégg du xam du gis ñu ne leen xalaa mindeef amut amut dégg amut gis amut xam-xam ñu ne oh, ok xanaa kon nurale yàlla ak mindeef ngi foofu ñooy leen déedéet nag yàlla am na dégg am na gis am na nu wax mindeef am ko waaye gisub yàlla ak déggu yàlla ak wax mela eh, xam-xamu yàlla bokkut ak déggu mindeef ak gisub mindeef ak li nga xamee ne moo di xam-xamu mindeef ñu ngi leen li ngeen wax ci melakaan yooyu wax ci wax leen ko ci yeneen yi ci des suñu borom am na loxo min loxo parce que melakaan yi tax ñu di ko dàq dañoo wax buñ ko saxaleel yàlla dañuy nurale yàlla ak mindeef beneen bi mooy kan moo leen wax ne mindeef yëpp dañoo amee loxo am na mindeef yi amul loxo di am na mindeef yoo xam ne amuñu loxo waaw xanaa kon ñooñu yàlla daa nurook ñoom ñàkk ñàkk am loxo ci seen xalaat ñoom. su fekkee dañoo wax ne bu ñu nuree bu ñu waxee ne yàlla am na loxo dëggantaan dañ koy nurale ak mindeef waaye mindeef yëpp ndax dañoo am loxo am na mindeef yoo xam ne di su fekkee am na mindeef yoo xam ne amuñ loxo kon boo leen dàqalee yàlla loxo ne amu ko ndax day nurale ak mindeef léegi ñàkk gi am ñàkk ñàkk gi ñàkk am loxo kon ci seeni xalaat ak ci seen waxin loxo dëggantaan xanaa kon koo nuroog mindeef yi nga xam ne amuñ loxo ah parce que am na mindeef yoo xam ne amuñ loxo di ay mindeef comme noonu comme ni ñu ay mindeef te ñu loxo xanaa kon yàlla daa nuroog ñoom ci ñàkk ñàkk am loxo ci seeni wax yéen la chaque ci ne tontam mooy déedéet. Hmm? niki noonu itam da ngeen dàqal yàlla ci na day wàcc parce que buñ ko ko waxee buñ ko buñ ko saxalelee ci ne moom day wàcc kon dañuy wax ne kon day nuroog mindeef waaw am na mindeef yoo xam ne duñ wàcc di am na mindeef yoo xam ne duñ yëg duñ wàcc. suñ borom daa yemoo ci kaw arsh déedéet duñ ko wax ndax buñ ko waxee dañuy dañ koy nuróole ak mindeef am na mindeef yoo xam ne yemowuñ ci kaw dara xanaa kon dàq gi nga ko dàqal yemoo ak dàq gi ngeen ko dàqal wàcc xanaa kon da ko da koo nuróo ak mindeef yi nga xamee ne ñoom duñ wàcc duñ yemoo lañ lay wax mooy déedéet nag yii ay mindeef melakaani mindeef la duñ ko saxalal suñu borom jalla wa ala ni ngeen dàqee melakaan yi war leen war ngeen mën a dàq melakaan yi rek parce que melakaan yi la ngeen ciy daw la ngeen ciy daw ba tax ngeen dàqal ko la mi ngi ci melakaan yee ngeen di saxal te mooy dégg ak gis ak xam-xam nuróole moom ñaar ñoom ñaar ma nga fa waaye nuróole taxut nuroo wante ci ay tur taxut ay jëmm nuroo loolu lu jar a bàyyi xel la mbokk jullit yi nuroo wante ci ay tur taxut ay jëmm nuroo nuroo wante ci ay taxut ay jëmm nuroo moo tax ñuy wax ne at-tashabuhu fil asma laa yaani at-tashabuhu fil musammayat at-tashabuhu fil asma laa yaani at-tashabuhu fil musammayat wala al wala al-ishtiraku fil ma'na yaani fil asma laa yaani aw al-musharakatu fil ay tur buñ jëm buñ nuroo wala ñu bokk eh, benn baat loolu tekkiwul ci ne ña ko tudd dañoo nuroo lu jar a bàyyi xel foofu faral di sukkandiku bay dàq melakaan wi wax alxikma xereñteef ci yàlla ndax buñ ko saxalee yàlla day mel ne day mel ne yàlla dafa néew doole daal day mel ne suñu borom jalla wa ala néew doole day mel ne daal dëgg-dëgg nammeel gi nekk ci moom day des dëggantaan su fekkee da am na lenn lépp lu muy def rek daa am tax mu def ko xeer xeerañte gu tax mu nekk ci wet gi kon day mel ne nammeelu yàlla daa ak wàññiku ku ca nekk déedéet Cheikhul Islam Taymiyya yottoon te ne laa yalzam min zalik waaw Eh, mel ne daal daa am ñu muy dabu nga xam ne ak néew doole xaw naa nekk foofu loolu ci mbindeef yàlla yi la ci mbindeef yàlla yi ñooy faral di def dara ngir am luñ fi jublu te loola ñu jublu seen intérêt la caa nekk bu du loolu feebal da cay feeñ loolu ci mbindeef yi la mais mais bu cee ci suñu borom jalla waala abadan kenn du ci sukkandiku ci lu mel noonu lan moo tax ngeen saxalal yàlla yërmande kon lu tax ngeen saxalal yàlla yërmande lu tax lu tax ngeen saxalal yàlla li nga xamee ne si nii moo di kon ñoom dañuy saxalal yàlla li nga xam ne moo di yërmaan donte yërmaane dañ koy jéem dañ koy taawil waaye dañuy saxalal yàlla melakaanu li nga xamee ne moo di mooy dégg ak gis dañ koy saxalal yàlla kaw lan moo tax ngeen di dàq li di saxalale lu tax ngeen dàq ma di saxal li jara xel maanaam lan moo leen yóbbu bu fekkee li tax maanaam ngeen saxal xikma wala ngeen dàq xikma li ko waral mooy buñ ko saxalee suñ borom jalla wa ala day mi mbindeef ci xooti ci xeetu lottu googi ak aajawoo googi ñuy seentu ci wàllu xikma nga xam ne lépp lu yàlla bu muy def xeeñte moo tax mu di ko def loolu loolu leen yan ci ngeen dàq ko loolu itam wax dëgg yàlla war na leen mën a yan itam ngeen dàq yërmande yàlla donte yërmande yàlla dañ koy jëm firi neneen di ko firee eh, tuyaaba ju nam ak namuk tuyaaba ak yi waaye sax mën nañu mën nañu ñëw ci wàllu liñ saxal dëggantaan lu mel ni melakaanu gis war nañ la mën a loolu war nañ la mën a yan itam ngeen dàq melakaanu gis wala lu mel melakaanu dégg parce que li ngeen ci jot fa mën naa nekk fi ndax gis ndax gis mi ngi ci mindeef dégg itam mi ngi ci mindeef ñu ne ñun dañuy saxalal yàlla li xamee ne moo di dégg gis ala sifatin wala ala wajhin laa yumaasilu laa yumaasilu wajha almaxluqin wala sam'a almaxluqin wala basara almaxluqin dañuy saxalal yàlla naxnu nusbitu lillahi sifata sam'in wa sifata basarin wa sifata ilmin ala wajhin laa yumaasilu sifata sifata sam'i almaxluqin wa sifata basari almaxluqin wa sifata ilmil maxluqin nun kat dañuy saxalal yàlla gis ak dégg a xam-xam ci anam goo xam ne du nuroog du nuroog melakaanu déggu mbindeef wala melakaanu gisu mbindeef wala gis wala wala melakaanu li nga xam ne moo di xam-xamu mbindeef ñu ne leen qul qul qulu fi ba'di fi ba'di sifaati ma qultum fi ba'diha al-axar li ngeen wax ci melakaanu dégg ak gis wax leen ko ci yeneen melakaan yi ci des lu mel ni ma bi ñuy faral di dàq ak listiwaa gi ci aju dañuy saxalal borom bi jalla wa ala mi nga xam ne moo di xereñteef di ko saxalal yërmande di ko saxalal ak wàcc di ko soxalal yamoo gi ci kaw ci anam goo xam ne du nuroog li nga xamee ne moo di yamoog mbindeef wala wàccug mbindeef wala loxoom mbindeef wala xereñteeg mbindeef mu jeex tàkk parce que su fekkee defoo loolu la ngay daw ci lële ba nga dàq ko mi ngi ci lii nga saxal. moo tax amul fenn fu ñu mën a jaar moo tax régal boobu yi Cheikhul Islam teg régal la boo xamee ne képp koo xamee ne dangay ngay askanoo ci ahlu sunna wal jamaa war ngaa góorgóorlu bu baax a baax mu nekk ci yow nga góorgóorlu ba di saxalal suñu borom jalla wa ala ci anam gi nga xamee ne ahlu sunna wal jamaa eh, ci la ñuy demee parce que melokaani yàlla buntu la boo xam ne buntu kumpa la comme niñ koy faral di indiwaatee. dañ koy faral di waxee rek buntu la boo xam ne buntu kumpala la jaam bi euh, war naa góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci wattandiku jàng ci buntu bi wala mu wattandiku jaar ci weneen yoon wu bokkut ak li nga xamee ne mooy yoon ahlu sunnati wala jamaa jaam bi war naa góorgóorlu bu baax a baax ci góorgóorlu ci wattandiku lépp loo xamee ne day tax mu wan ginnaaw yoonu ahlu sunnati wal jamaa jaam bi war naa góorgóorlu ci kem kàttanam wattandiku lépp loo xamee ne dana tax mu wan ginnaaw yoonu ahlu sunna wal jamaa rawatina ci buntu al asmaa wa sifaat parce que buntu la boo xam ne buntu bu garaaw la comme niñ ko doon waxee ci njëlbeen ga buntu bu danger la buntu bu xóot la buntu bu jara teey la buntu la boo xam ne bari aana ñoo xam ne ay kàngam lañ ci lislaam te boo lañ ci xoolee dañ ci daanu ay jëll yu mag a mag mag a mag a mag man ngaa wax ne sax mbooleem ñi nga xam ne dañoo sànku ci kuréel yi ñenn ñi sax ñu yéefarloo leen ñenn ñu bidaaloo leen jàpp ne ñi ay nit yi bidaa lañ ñoom ñëpp boo leen xoolee seenu njëngte ak seenu dëng ak seenu inxiraaf mooy seenu njuumte ak seenu wan ginnaaw yoonu dëgg boo ko xoolee la ci ëpp boo ko xoolee day dellu ci baabul asmaa'i wa sifaat parce que ñaari buntu ñaari buntu yële ci buntu lu aju ci wàllu suñu borom jalla wa lu mel ne tawxiidul rububiyya ak tawxiidul uluhiyya daanaka kuréel yi ñoom duñ ci juyoo donte am na ci juyoo waaye kuréel bidaa yi tax ñuy wax dëggantaan nga xam ne ñoom la ñuy juyoo ci wàllu pos-pos eh, seen juyoo fa mu gën a xóote fa mu gën a ëppee mooy baabul asmaa wa sifaat donte nag ba même tawxiidul uluhiyya suñu joon yàlla te dangay gis ñu ci juyoo ak tawxiidul rububiyya waaye juyoo gi nga xamee ne moo taxoon as-salafu saalih di taalif ci ay téere ci pos di ca dajale ay masail yoo xamee ne daa am ñu ci juyoo di la jàng di la leeral ci ne lii source la ci sunna dañ ko war a gëm loolu lépp boo ko toppee day dellu ci al asma wa sifaat ak lu aju ci al ghaybiyaat moo tax buntu la boo xam ne buntu bu jara nafar la buntu bu jara jàng la buntu la boo xam ne itam jaam bi war naa góorgóorlu ba ànd ak as-salafu saalih ci seeni reegal ak seen taqriraat yi nga xam ne dañ koo teg pour mën a jàngale li nga xamee ne mooy manhaj pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa fil aqida ñu bàyyi xel ci ne lii du caa génne alxanaabila ñoom ñoo ko fas comme ni ko ñenn ñi waxee jàppale ahlu sunna wal jamaa ñetti ñetti xaaj lan alxanaabila almaturidiya al ashaira ghayru saxiix almaturidiya ak al ashaira ñooñu euh, ci al bid ahlul bidaa ci lañuy boole ci baabul asmaa wa sifaat parce que lañuy lañuy jàng ak ak la ñuy demee ak nañ koy fire moom melakaan yàlla ki turam la shakka ci na juyu na as-salafu saalih yooyu ñu jàpp ne nag firi melakaani yàlla yi jalla waala maanaa yow tekkiwut mukk mukk mukk nurale yàlla jalla waala maanaam firi firi eh, melakaani yàlla jalla waala firi ko ni muy tekki ci làkku arab loolu bokkut ak nga di ngay nurale yàlla ak mi def maanaam firi maanaa bi li muy tekki ci làkku arab loolu taxul mukk mooy nurale ak yàlla loolu nag du jaagee ne alxanaabila ñoo ko ñoo ko ñoo ko njëkk a ñoo ko sos parce que bu dee ñoom ñoo ko njëkk a sos téere bi ñu jàngi ku ko taalif bokkut ci alxanaabila bokkut ci alxanaabila ci almalikiyya ci la bokk xanaa kon moom ci xanaabila ci lañ koy boole ci buntu bi loolu xëy saxiix beneen mooy imaam Malik moo njëkk a firi melakaan yàlla yi bokk na ci ñi ko njëkk a firi te imaam Malik booba Ahmad ibn Hanbal ñëwagutoon bay sos am madhab na alxanaabila loolu shakk ci ne xëy saxiix ba ko waajee laajee tekki lan la ko al istiwaaw du lu ñu réere du ñu du lu ñu réere lu muy tekki mooy ci làkku arab xam na lu muy tekki waaye melokaan wi nag kenn xamu ko kon loolu la chaque ci ne ñee faral di wax naan fiiri melokaan yi yàlla yi ne ko arab di eh, eh, jàngale ñu naan melokaanu dëggantaan la eh, loolu ñay jàpp ne alxanaabila mazhabul xanaabila loolu njumte dëggantaan la parce que al imam Ahmad ni mu taalifee ci aqida aqidat ahlu sunna wal jamaa indi ay usul noonu la ko ñu ko jiitu ñu ko jiitu ñu ci taalifee ñoom itam ñoo xam ne dañ caa taalif xam ne dañ doon loo xam ne mi ngi ne wett ci seeni téere kon loolu du loo xamee ne lu wér la kon buntu bi na jaam bi góorgóorlu bu baax a baax ba jàppe ko noonu régal yi ñu wax yépp mu jëm caa góorgóorlu fexe ba tak tënk boppam ci manhaj ahlu sunnati wal jamaa ci baabul asmaa'i was kon lii mooy li nga xam ne mooy li ñu bëggoon indi tey jii bu subaa jàmm incha allah ñu yeggale euh, lañ jotoon a jël ci xad wu njëkk ba te aju ci nammeelu suñu borom ak ak euh, bind gi bind ci ak nammeelam loolu mooy li ñu war a yeggale su ko defee ñu tëj jotaay bi incha allah moom dars bi ba ginnaaw koor gi ak jàmm ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te sant di sant mboolem ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi di ko partager di ko defar nit ñi di ci jariñu E, soxna Yaasin Cheikh Mansour Cheikh Mouhamed Salim Seydi ak Cheikh Massamba ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di gis bu baax a baax seen liggéey di leen encouragé wax ne yàlla gis na ko yàlla rek moo tax ñuy def yaan yàlla taxawu leen yaan yàlla jàppale leen yaan yàlla fay leen aw yiw kon incha allah xëy na fii dañuy yemandi ba suba ak jàmm darsa boobu mbokk yi mooy darsa bi mujj pour mën pour ñu mën a posté bi allah. wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiira